تعالى على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدعو مع الله إلى آخر لا برهان إنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون gannaaw sant yàlla jalla jalaaluhu wa azza kamaaluhu ak julli ci yonentam bi mu tànn ci mbindeef yi alayhi afdalu salaatu wa xayru taslim bokki jullit yi bokki taalibe yi ngi leen di nuyu lu bari di leen sant di bég ci yéen di leen balu xaq di sàkku ci yéen ñaan di leen ñaanal di leen ndokkeel ci bis bi daje bi nga xam ne dañ koo daje ci biir lislaam ngir di wut yiw boo xam ne dañ koo bëgg a dawal fa nga xam ne dara du fa doy ndax kër gi nu nekk dafa ñàkk solo bas suñ boroom bu ko peesee ci bëggam laafu yoo mooy gën a diis àdduna laafu mu yoo la suñ boroom gën a itteel ci àdduna ni ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxe kon képp koo xam ne sa dënd fam nga li ci ëpp jox ko àdduna ji nga xam ne laafu yoo ko gën a diis wacc fa nu jëm te muy lépp boo geesoo sa gannaaw danga am kersa da nga ko am ci bu génn ci kër gi taxawee àdduna waxtu wi ci nit di génn addunaa koy gën a soof ci àdduna adduna balaa soof dëgg dëgg dëgg nit ki di taxaw ci tànk génn ci tollu ci sukkuraat boobaa lam gënoon a bëgg ci àdduna lay gën a bañ loola lay gën a ragal loola lay gën a rus ba du bëgg mukk ñu ne ko sax sa jëfa wala yaa ko defoon nit ki du fi jóge pas-pasam lay njëkk a gis teg ci ay jëfam mu faral nag kon xam ne war nañu ñuy faral a daje di waxtaane diine di fàttaliku di fàttalente di beesal sunuy xol di fàttaliku fa jëm di fàttaliku gàttu àdduna ak woyofam ak ñàkk soloom ndax wor mooy jikkoom te du ci jóg mukk ku ko wor mu wor la ku ko warul it mu wor la li fi nit ñi gën a fonk dañ koy bàyyi te mujj lu ñaaw lay doon ñu dig loola kon doomu aadama bi waxtu xamee ne taxaw na ci tànki dem janloog li mu amoon ci àdduna lépp xam ne fi la koy bàyyi ñeneen a koy jëriñoo waaye dootu doon moom lim mu gënoon bëgg lépp mu xam ne génn na ca jeexal na ca diggante boobu mat na seet xam ne kon bànneexi àdduna ak teraangay àdduna lépp bu sukkuraat tàmbalee mu jeex lépp jeex na wan gannaaw rek nit ki dootu si jëriñoo dara léegi li ci kanamam nag mu ngi aji ci ay jëfam ak yéeneem ay jëfam ak yéeneem rek a des yéeneeg jëf nag ngëm mooy balance bi koy peese ah innamal a'malu binniyaati innamal jëf mu ngi màgge mu ngi baax mu ngi rée mu ngi amee toyaaba ca na yéene ja ko dicté rek na mu demee jëf ju àndul ak yéene jëmm ju àndul ak roo la am solo seen daje bi nag ngeen sàkku ci ñu waxtaane ci loo xam ne dafa mat a waxtaane loo am solo lool lool lool mu di xasaayid yi nga xam ne moom la si Ahmadou Bamba radiallahu taala anhu bind mat a la ndax kumbalul awliya yi kenn ku ci nekk da nga am wet goo xam ne moom nga jagoo sëñ Tuubaa nag am wet gum jagoo goo xam ne wet gu ñu ko ñeene la moo di suñu borom tànn ko mu nekk xaadimu rasul ndax mboolem martaba bu mu doon mën nga ne fukk la la téeméer la wala junni la nangami nit jaar nañ ci jaar ci martaba boobu amee sañ-sañ ba amee man-man ba ak kàttan ga bëgg yàlla ba seen xool jeex yàlla bëgg leen bëgg gu toll ne martaba ba ñu taxawee nga xam ne ku ci nekk da nga taxaw taxawaayu suñu borom xalifatullahi fil ardi yaa ko taxawee boo ne suuf si tàkkal mu tàkk boo ne géej gi tàkkal mu tàkk suñu borom jox leen ko ñu boole kook yarute gu mat sëkk teggiinu ci kanamu yàlla ba nga xam ne du ñu ñaan dara lu jëm ci àdduna ñu dénk leen al ismul azimul azam muy tur bi gën a màgg ci tur yi tur yëpp a màgg waaye dafa am gu wet nga xam ne tur woowu boo ne woon jant bi bul fekk ndax du fenk nga am teggin ci kanamu yàlla ba doo ca ñaan dara lu jëm ci àdduna li nga ciy ñaan lépp lu jëm àllaaxira la ndax moom rek moo ko jar te duy teggin nga ñaan ci dara wala nga jëfandiku ci dara lu jëmul àllaaxira Sëñ Tuubaa dafa wax ne tariq tawaytu tariqa alqawmi waqta imtidaaxihi wali qad qada alxaajaati bi rawdi walbasti tawaytu tariqa alqawmi faqta imtidaaxihi wa lii qad qada alxaajaat bi rawdi wal bast buñ ku ñu defal xaas nga xaas mooy lu kenn nit jagoo kenn fekk ko ca liggéeyal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci fànn yu bari dafa am solo jullit ñëpp def ko saxaaba yëpp def ko mu am ca wet goo xam ne ña ko jagoo la ñu tudde ñiy liggéeyal yonante bi moom nag mu dikk ne mulkul aali lbaaqi lqadim jaalani asna xadim liman lahu fadlun yadum sànni fit xidmi nguuru aji kawe ji ki fi dul jóg mukk te tàmbalewul fenn def ma ma féete kaw képp ku liggéeyal yonante bi moo ko wax de jaalani asna xadim liman lahu fadlun yadum jagle boobu mu am nag ci xasida yi xam ngeen ne xutbul xaw si yu ber seenu yoon di woo bindee fii di leen jaarale ci yoonu jëpp yi siiw ñëpp dañu nekk wàlliyu nekk aalim nekk abid ba noppi di shérif deret yi denn yonent bi sallallahu alayhi wa ci zahir deretam di daw ci ñoom ñuy sëtam doom nag ñaar la doomi ruux ak doomi yaram doomi yaram doomu ruux ak ko gën a dëgër li taxoon Seydina Isa alayhi salaatu wasalaam ne ku judduwaatul doo ànd ak noonu ku judduwaatul duñ la ubbil malakuutu samawaati wal ardi judduwaat mooy lan mooy jébbalu wacc adduna ca gannaaw jox yàlla sa lépp jublu yàlla akub yonentam ak diine ji akub xaritam loolu mooy judduwaat bi ku judduwaat shahid nga shahid mooy lan boo gisee alquran ne wala taxsibanna alladina qutilu fi sabilillah amwaatan bal axyaaun inda rabbihim yurzaquna farixina bima ataahum la min fadlihi wa yastabshiruna billadina lam yalxaqu bihim min xalfihim ala xafun alayhim wala hum yaxzanuna shahid mooy nit koo xam ne bu génnee adduna soxlawul sang ndax adduna medd la moo xam ne ku ci sa loxo laal danga raxasu ci zahir raxasu ñu raxas la ci baatin raxasu bi ci zahir mooy boo fi jógee daañu la sang daañu raxas ci baatin moo di bu fekkee ne bàkkaar topp na la boo naree texe suñu borom benn mu teg la ay tiis ci àdduna ci sa dund mu di ñàkk wala mu di tawat wala mu di am lu la naqari benn li la naqari nga am ko ci sa jëmm wala ci sa alal wala ci sa njaboot wala ci sa doom yooyu yëpp di wàññi bàkkaar yi di am póot moo xam ne daf lay fóot boo demee ba dee jot te pot póot moomu setul ñu diisal sag dee mettil ko sa sukuraat metti mu set bàkkaar yépp set nga bokk ci xarit suñu borom yi jëm àjjana naka noonu la safaan bi demee shahid bi nag mooy ki nga xam ne dara taxu ko ci àdduna ndax bu muy génn këram dafa fas yéenee dee ci yoonu yàlla mooy ki joxe boppam may boppam yàlla wala xaritu yàlla adduna xolam génn na ci ba set dara ajuwu ci kooku bu dee càngaay yiñ ko sàngee koy seede ëllëg ci kanamu yàlla bu dee ku doon jihaar deratam ji ko taqoon dañ ko reyee ak yërey xare yi ñoo koy seede yom yomal xiyaam ndax dañu ne yomal xiyaam yi ñuy ñett yi ñuy peese bu ci gën a fort deret yi ñoo ñu doon jihaar ci yoonu yàlla seen deret jaamu ko te yàlla yi ragal yàlla dëgg dëgg ragal su nit ñi nelawee tey ñuy julli seen rangoñ yi julli sotti ko rangoñ yooyu ak deret jooju dañ koy peeseet daa daa yi ulama yi nga xam ne ñooy bind ngir di jàngale lislaam di xam ne li yonent bi sallallahu alayhi indi li yàlla bëgg ak li mu tere daa jooju ak deret jooju ak rangoñ yooyu la ñuy peese yomal xiyaam boo gisee ñu ne ñi doon xare badar puurit mi génn ci seen gémmiñi fas yi buñ ko peesee wàlliyu puurit mi wat ko ba ñuy génne seen kër dañu dañu mayoon seen yàlla seen seen lépp seenu dund fasatuñu yónnee dellu si kenn ku ci nekk di ñaan yàlla dee ci xare bi ndax yomal xiyaam nga dekk dekkaale daraja joojule moo tax sëñ Tuubaa ne waqaani al mawta wal amraada yarfauni bi ruuxi ne nag gannaaw war a judduwaat judduwaat mooy am boo xam ne baayu ruux la ndax yow ma alastu la suñu borom boole woon ruux yi xeetoo yépp li nga xamee ne picc bu sabee picc rek a koy tontu nag bu xar bu meemee wala nag ku mbokkal waa fi rek koy tontu roo yi nga xam ne ñoom la suñu borom dooleel woon ñu war a xettali ëllëg ba ñu wootee foofee la leen roo yi xeetoo ak ñoom wuyu kon taalibe yi ñooy xeetu sëriñ bi ñu war a xam ak dundam nam dundee woon nam doon def xam li ko yàlla jagleel xam li mu digle ak li mu tere roy ko ci biir ak ci biti ca kem na mu yàlla ci ñoom nañ ca lañ ca àttan mu bind xasaayid xasaayid yi di jagleem goo xam ne moom rek ko moom ñu defal ko ci bépp xeetu jaamu yàlla bu doomu aadama masa jaamu ba lislaam dikkee ci àdduna ba ba ñuy taxañ bufte bi xasida yi xasida bu ci nekk ak xusuusiya bam ca def ak bañ ko ca defal ak lañu ca may képp ku koy jàng te joxe sarti jàng ko loolu mooy lan xasida yi bu ñu jàppul gul benn par benn mboolem xasida yi sëñ bi sax xam ngeen ne teqantal na ko nee na ñetti xaaj la xaaj bu njëkk bi mooy li mu bindoon bi mu daataan dem ci géej gi leela loola nee na suñu borom nanguwu ko su mboroom nanguwu ko mooy suñu borom daf koo nangu nangu waaju jàng ba am xam-xam xam yàlla bëgg yonant bi topp ak bëggam ak xiram di wut tuyaaba di ko tagg nangu googu ko tagg te loolu du dara fi moom ba tax mu ne lim bind bi mu demagul ci géej gi suñu borom nanguwu ko lim bind ci géej gi ba bi mu delsee ba cee ba nga xamee ne ca déwén sa lay mu cee jóge ci yéen mu di am shahid naa bi karam su borom nangu na ko defal na ko ci lu kawe njort te xasida goo ci njàng tuyaabaam am na tuyaaba duñ ko mën a néraleel di ko tàmbalee nag foofu ci ama shahid naa bi karam ba bi mu fi jógee suñu borom yëkkati ni ko ci daraja joo xam ne moom la suñ borom gën a sopp ci wépp bind wu nit bind bu alxuraan wéyee kon ak xadis leneen lu keneen bind looloo ci gënal suñ boroom suñu borom nag li mu gën a bëgg kon ku ko cay jaamu boo ko sellalee yaay ko ëpp tuyaaba ci jaamukat yi li ci nekk nag ci mboolem xasida gu mu ci doon moo di raxas nit ki dindi ci moom yépp jikko yu bon xam ngeen ne nit balay am fat siddiit yi nga xam ne ñetti téeméer rek fanweer ak ñett lañ ci doomu aadama xam ne dañoo wert ci bu leen borom basiira di xool xam ne siddiit gu ci nekk dafay xëcc jëme ci texee di ci xeetu texee di bu mu doon xasida yi day raxas nit ki soppi kuleeru si dit yooyu la si kañaan si diitu tayel si diitu bëgg adduna si diitu bëgg daraja si diitu fen si diitu rambaaj si diitu sopp lu lay lor si diitu ñàkk a maandu si ñàkk muñ ba si yooyu yépp jeex xam ngeen ne jaam bi suñu borom nar yërëm day rocc ndànk ndànk ci moom si diit yooyu la ndax pays ba ku ànd ak salteeg sobe doo fa dugg te salteeg sobe ci baatin la ñuy wax waxuñu ci zahir salteeg sobe ci baatin mooy jikko ju sharia bañ nit koo xam ne dindi woon nañu sa jikko yu bon yëpp ba mu des añaan wala ba mu des bëgg àdduna wala ba mu des bëgg daraja wala ba mu des mbañeel noone am sàkk benn jullit booy noonoo ngir lu xew sa digganteeg moom boo jubee pays ba ñu ba max la doo àgg mukk dañ lay dàkku jikko yooyu nag bu fekkee ne suñu mboroom na mën a ci jaam bi xëcc ko ba mu àgg ca daraja yu kawe ya benn dafay sikkar turu yàlla wala muy jàng alquran walla muy jihaar wala mu dëkkee julli ak koor wala mu dëkkee zikr wala fikr suñu borom day rocc ndànk ndànk jikko yooyu si dit gu wertoon weex walla mu bëla walla mu jaune ba si du yooyu jeex mu soog a am fatx al fatx nag am na fat al fatxu lakbar ak al fatxu lasgar al fatxu lakbar boroom fi mu toog jën yooyu xeex ca géej ga day jàlloog ñoom mën leen a atte sànq leen way dox ca kaaba ga mu toog fi mu toog mën ko faxas mu deñ day jàlloog li nit ñi denc ci seen biir néeg ci seeni i walis ci seeni i al fatxul akbar boo ko amee da ngay dajeeg nit ki gis li ñu bind ci jéem texe la wala texe di wala nga xool lawhul mahfuz gis tur yi nekk nga jàng ña ca texe di ak ña ca texe yooyu yëpp ahlu tasawuf leeral nañ ko mu ne nag xasaayid yi day dindi jikko yooyu la ndax ni ma waxee ne taalibe bi xeetu sëriñ bala bu fekkee ne sellal na lii problème bi nag mooy ndax sëriñ bi nangu naa sëg taalibe nan ngay defit ba am rafet njort ci ne nangu nañ sëg taalibe loolu lu ñu war a waxtaane la waaye daañ njëkk waxtaane xasaayid yi booy si jëmee te bëgg cee jëriñu nan nga war a def bi nga xam ne mooy li ngeen laaj nit ki fu mu ko mënee na ànd ak njàpp na ànd ak njàpp bu ko mënee jublu penku bu fekkee ne nekkul kuy jàng ñu di ko déglu lu dul dafay jàng ngir soxla wala ngir jege yàlla walla ngir am tuyaaba wala ngir far ay ñaawteefam bu jublee penku delloo si jëmmi sëriñ bi ci ni mu ko ni mu ko imaginer ak ni nga gisee kooxale moom ni nga jege ñu di ko wax nga teewal ko ci sa xol nga teewal ko ci sa xol jàng xasiida gi ànd ak teewlu gu teeng goo xam ne dañ koy yëg ci sa xol yëg ko ci sa yaram yëg ko ci sa cër yëpp xasida yi turu yàlla la woo xam ne day raxas nit day àggale nit it ndax lim ne kitaabati tafooqu cheikh tarqiya kulli xayrin wa suuq tarbiya dama bind féete na kaw sëriñi tarqiya yi ak sëriñi tarbiya yi kon xasida yi daf ko fee wàcc ngir muy tarbiya ñennat di tarqiya ñennat tarbiya mooy li ma leen waxoon ci dindi jikko yu sew yooyu le ak yu ñaaw yooyu le raqiya mooy yéege nit ki ci yàlla moom la ahlu tasawuf di wax taxliyatu wa taxliya ak taxliyatu mooy raxas ndab li ba mu set ba ñam woo ci def mën ko lekk taxliya mooy sotti ko ñam ba mu fees wala ndox ba mu fees ahlu tasawuf diggante taxliya ak taxliya dañu sàkk ay yoon yoo xam ne ci la nit ki jaar sàkk ay charte sàkki defin nit ki di xiifal boppam di maral boppam di wéet di tudd yàlla di jàng alquran di sikkar di xalaat ak mu mujjëm fu mu jëm di xalaat sukuraat di xalaat tiisu bàmmeel di xalaat laaj too bi mun kër ak nakki di xalaat bisu dekk beeg taxawaay ba ak tiis wa di xalaat jéggi siraat di xalaat ajjana ak safara ba loolu sax ci xolam mu dëkke ko sopp nañu buy tudd yàlla muy yëkkati baatam ba cëram yi noppam di ko dégg cëram yépp di ko yëg loolu la du dañ di ko raxas ba mu set duy ko ba mu fees taalibi bi nga xam ne day jëfandikoo xasaayid yi xam ngeen ne jàng alquran ak sikartu yàlla ak jàng xasida yi bu ci nekk am na loo xam ne lii nee fii te newul fii ci xaqi ñennat xam ngeen ne alquran am na ñooñ dañ koy jàng aaya yi ak xaraf yi ak baat yi di leen rëbb xam ngeen ne kooku jàng alxuraanam musiba la bu fekkee ne loolu foog na ko ci bopp ba bàyyi jàng alxuraan nag musiba mu gën maa mag a ngoog loolu nag la iblis bëggoon alxuraan ki koy jàng mu dina rëbb mooy kan mooy ki nga xam ne gëmul li alxuraan wax te li mu digle du ko def li mu tere ko bàyyi kooku buy jàng alxuraan du ko jëriñ dara dafa war a raxas xolam ba imaanam wér mu dellu si nag di jàng alxuraan ndax jàng alxuraan du wàcc kenn bi ñu laajee limaamul Xasaali radiallahu taala anhu jàng alquran kan lay wàcc kañ lay wàcc nit dafa ne du wàcc kenn nit ki feeg àggul ci xar-xarle bu fekkee ne àggu ci nag waxtu wu nekkee ca xadratul quds ci pays suñu borom tabaraka wa taala ndax alxadratu xadratu bahtin ku fa nekk da ngay wedam doo xamante dara bu boobaa jàng alquran wàcc na la waaye waxtu way génnee ca pays ba rek mu daan lay waraat ndax al ismul azimul azam bi nga xam ne moom laa doon waxtaane sànq ci ñi ko am ni ñu demee sax ku ko am boo bàyyee jàng alxuraan wala nga bàyyi salaatu ala nabi sag yàqule lu jege la mën na am mën na ñàkk waaye lu mën a nekk la ci yow ñu ne kon jàng alxuraan nag tuyaabaam xajul fenn ndax limaam ahmad ibnu hambal bi mu génte gis suñu boroom azza wa jalla daf ko laaj ana lu la gënal ci loo xam ne lii lépp nit mën na la koo jaamoo ngir jege la mu ne ko jàng alxuraan mu ne ko jàng alxuraan xanaa te fekk nga dégg maanaa yi mu ne ko nga dégg ko nga ñàkk koo dégg yépp kon nag boo déggul alquran ji li muy waxit teggin yi ci war ci teggin yi zahir ak ci teggin baatin boo ko matalee kenn dootul ëpp tuyaaba ndax am na nga xam ne day jàng alquran du ci xam dara waaye matal na sàmmanteen ak xaq yi ak charte yi muy jàng ba bu koy jàng day mel ne mi ngi koy dégg ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu di ko jàng mu wéy ci loolu ba buy jàng alxuraan day mel ne sidna jibril la jan lool muy jàng alxuraan bu bàyyiwul day wéy ba mel ne suy jàng alxuraan moom ci moom day mel ne suñu borom tabaraka wa taala mooy jàng alxuraan mu di ko dégg kon alxuraan dana yéege nit waaye am na xatar dafa bari yu mu laaj nit ki bu koy jàng teewlu gi dafa war a ànd ak am tiit ak yëpp màggaayu su borom gi jox ko teggin yi ca war xelam bañ a dem ci leneen mu ànd ak mu laab jublu penku di ko jàng charte yooyu ñu ci def bu fekkente ne nit ki nga xam ne mu ngi jàng eh, xasaid yi itam wala muy jàng xadis yonante bi sallallahu taala alayhi loolu yëpp a ngi ci ndax fóot ma moom la xasaid di fóot nit ki ndax tarbiya ak tarqiya ni ko sëñ bi binde yooyu ci xasida yëpp la nekk boo ko saxoo jox ko noonu xaqam mu dindi si si diiti te xeet yi ci yow yépp ba mu deñ ba set boo wéyee mu duy la ba nga fees gannaaw loolu it nag teewul xasida bu ci nekk am na njàtleeg boppam xasida googu wax naa ko ba tey ci ay conférence asaana ilaahi googu sëñ bi wax na ne taxaw na taxawaayu bépp xare bu nit ñi ànd ak yonante bi sallallahu alayhi wasallam di ko xare ngeen nekkoon xasida googu tuyaa baam kenn xamul nu mu toll xam naa leen sànq mag ñi doon xare badar seen daraja fa mu toll te xam ngeen ne saxaaba yi kat ñoom ñi tëral lislaam ci seen deret ak seen alal képp ku jaamu képp ku jaamu tuyaaba ja fekk leen fa nga xam ne loolu moo tax ñu ne saxaaba yi kenn mënu leen a jot nit mënu la baax ba jot leen ci jëf nit nag mën na leen jot ci daraja ndax daraja moom mu ngi aji ci tabeg yàlla rek moom yàlla lay neex rek mu jox ko nit waaye bi nga xamee ne sëñ bi neen ngoon jant so mu ñaan suñu borom mu wan ko tuyaabay xeeti jaam yàlla yépp mu gis tuyaabay ahlu badrin gën ci màgg moom laa misaal léegi ne boobu ba léegi bañ fi jógee ba léegi jaamu gu nit jaamu tuyaaba ja fekk si leen ba ba addinay tukki ba ba lislaam di jóg ci kaw suuf si mu gën cee xima xemmem tuyaaba jooju mu fës ko yéene sàkku mboolem xutbul xaw si bu fi nekkoon jaar na ci yow kenn amul sañ-sañu joxe ko ndax kenn amawu ko ci bi mu laajee suñu borom wax nañ ko ay yooni yoon bi mu laajee suñu borom ba mu xamal ko ne daf koy jaay mu laaj ko ndax sañ naa xam njëg gi ba mu ko ko xamalee mu di nattu yoo xam ne nattu yonante ya nattu yonante ya jëkk ya la woon ku ko masa laaj ci xej ji yàlla yi buñ la ko waxee nga wan ko gannaaw moom mu ne téeñu ne ko ñu def ko nag xaadimu rasul loolu moo tax mu wane ne xad surtu bil muxtaari kal jaarey ni nee na mujj na mel ci yonant bi ni ñaar ña dëkk ak ñoom sidna abubakar ak sidna omar ñi nga xam ne ñoo gën a rëy mbir ci jullit ñi bu yonant bi sallallahu alayhi wasallam wéyee li ñu ko defal lépp nag li ci gën a bari mi ngi ko def ci xasida yi xasida googu nga xam ne mooy saana ilaahi loolu ma ci wax naka noonu muwaahibu naafi' waxtu woo xam ne bëgg nga may ay may may adduna ak may alaxira nga xam ne may zahir ak yu dana ci ànd nga xam ne ñaan gu nangu dana ci ànd muwaahi bu naafi moo ci gën a gaaw aku jànginam nga def teggin yee ca war ni ma ko waxe woon rek am nga aajo ju la jaaxal rabbi maa yashrahu ladana qad fajaa fekkee ne bëgg ngaa mucc ci ay nit ak jinne wallahu ya'simuka min annaasi jooju waqaani xafisun qaahirun jalla maaniu jëzbul xuluub bu fekkee ne bëgg nga suñ boroom not ci ci yow jikko yu bon yooyu xëcc sa xol ba mu nekk ca xadra ba nga xam ne foo toll yàllaay nekk ci sa xol ak yonent bi ak lislaam ak sëriñ bi nga xam ne mooy sa wasila nanga faral di jàng jëzbul xuluub mun waxtoo ngeen jéggal ma kat dama xaw fanaan bi Tuuba ci waxtaan wu demee nii xam naa nelaw tuuti ngir ma récupéré ah. ah, waaye nag eh, yàlla dogalul nelaw ma ba tey itam nag ma dellu si fi mu nekk ma xaw a sonn gëmmentu ah. ma di leen jégalu bëggoon naa waxtaan wi yàgg lool xër naa ci loolu it moo ma tax a ñëw wax dëgg yàlla eh, daanaka mënuma ko woon eh, moom doo nga ma tax a jóge foofu it ba ñëw nag maa ngi leen di gërëm di leen sant ndax lii moom lu baax la ndax jamono ji ngeen nekk ci la gën a amee njëriñ ndax jamono ji fëkk na nit ñi ndax fi mu nekk nit ñi tànk bu ñu séqi intérêt tax intérêt nag muy intérêt muy passion bu jëmul ëllëg te yàq nit ki yàq réew mi ndax réew bu fekkee ne kenn ku nekk sa intérêt bopp rek nga seet kenn seetatu lu baax ci julli ñi wala lu baax ci réew mi wala lu baax ci nit ñi réew moomu mu ngay bërëngu jëm ca kan mu xóot ma ca kàmb ga lay daanu te nit ñi dong ñooy baaxal réew ñooy defar réew lislaam nag lu dëgër la réew moo xam ne am nañu lislaam dëgg bëggam seen baatin ak seen zahir day rafet bu fekkente ne xamal nañ leen lii lislaam te ñu xam ko te jëfe ko xamu nag buñ ko waccee fee fàtte ko topp seeni bakkan boo gisee réew yi wuute Sénégal yi wuute réew yu bari mooy ngëm gi dafa dëgër te sax li ko fi defit gannaaw yàlla mën nañ ne sëriñ su baax si fi nekkoon te farlu ndax te ñu gëm leen waaye bu fi sëriñ su baax si bu ñu fi nekkoon itam te farlu def lépp te nit ñi joxuñu leen seen bopp wala wóoluwuñu leen itam duñu nit ñi duñu ci jëriñu kon itam day mel ne yeneen réew yi rek boo giseen euh, ku mel ne Montesquieu benn philosophe euh, dix-huitième siècle di wax naan pour légiférer dans un pays il faut tenir compte de la nature du sol de la religion du climat moo di am nañu erreur yu ñuy def moo di dañuy roy réew moo xam ne mu développé la te nun dañoo sous développé nuy roy réew mënu bokkalul aada waruñoo niroog ñoom ay loi sax fu mel ne Amérique masalan nga xam ne da ngay gis waaju drogué ba xamatul fu mu nekk jàpp soxnaam di ko dóor di ko dóor ba bu ñu intervenirul daf koy rey te yoonu kenn du ca nekk benn waaye am yërmande dem làqu ci anonymat lay téléphoné police ñu ñëw budul loolu day dee ñooñu buñ nee góor ak jigéeneem buñ nee droit wu femme mais góor ak jigéen yam sañatu koo def dara loolaa tax waaye nun loolu néewul fi nun ko kon du sunu loi ndax nun dañoo gëm l'islam l'islam nag boo ko gëmee lépp loo xam ne luy xett li mbindeef yi la luy yëkkati réew la luy baaxal nit ñi la lislaam rek mooy mooy ci jiitu ñépp te lépp lu ko xaw a niru ci beneen réew itam te appliqué wuñu ko ni ko l'islam santaane du jëm fenn day daaneel réew ma day daaneel day yàq nit ña day bonal la fa nekkoon l'islam moom mooy dindi ci nit bëgg intere ndax li mu yéene boppam la yéene jullit ñépp bu wéetee day ragal yàlla bu wéet li ko ragal yàlla bu dee àtte kat kenn mënu ko ger ba mu àtte lu dul dëgg bu dee jàngale kat dëgg ak jub lay def ci xol yi ñi muy jàngal bu dee xadi ji àtte noonu bu dee soldaar noonu bu dee ilimaani jàkka noonu bu dee sëriñ noonu lépp loo xam ne jógewul ci yàlla doomu aadama rek ko xalaat te bu walaabalee day walaabal ci réew mi mu nekk ci jamono booba bu jamono ba weesoo wala nga dem ci meneen réew dootu walaabal l'islam rek moom sharia am walaabal fu nekk fépp foo xam ne dem nañ ba critiquer atte yoo xam ne l'islam a ko atte woon gis nañ yàqu-yàqu ya walakum fi qisaasi xayaatun yaa ulil albaabi laalakum walakum fi qisaasi xayaatun européens yi ci ñàkk xam l'islam dañoo critiquer ba tàyyi loolu amputation maanaam dog loxo aji sàcc buñ ko fi defoon ñaari yoon kenn dootu sàcc wala kum fi qisas xayaatun nga jam ñu jam la kenn dootu mooy li ñuy wax la loi du talion euh, yooyu yëpp day daal di jàmm day daal di ñëw ci réew mi ah européens yi xeex nañu def nañu nekk nañu def nañu ay congrès sàkk ay délégation préparé seeni question dem Arabie Saoudite woo borom xam-xam yëpp posé leen ko wan leen ne nii du nii waaye bañ leen tontoo dañoo dal di d'accord ca la ñu wax adduna li ko mën a jubal moo di jub te ak ak maandu te mënula amee lu dul ci lislaam boo demee Amérique ñi jàngale moral ñi atte police bi gendarmerie arme bi lu muy gën a bari lu mu bari bari bari boo demee tribunal dossiers ñu war a atte gën a bari rek loo xam ne lii détective yi yëpp gën nañ ko xereñ sàcc yi ci seen bopp ñu collaboré gis ngeen mafia bi gis ngeen yooyu yëpp yooyu yëpp ñàkk diine woo lislaam moo ko waral jàmm nag du am fenn bu ñu demee kenn mënul woon a gëm ne daañu dem ba ci wencam siècle lii xew Somalie lii xew Bosnie Herzégovine lii xew ci yeneen réew yi di am te loolu yëpp ñàkk topp l'islam la léegi nag nit ñi lépp ci ñoom la aju yowmal xiyaam ñoom la yàlla di laaj lépp tëralal na leen yoon xam ne buñ ci jaaree seen àdduna baax seen àllaaxira baax léegi nag mag ñi njëkk dañoo amoon ay valeur yoo xam ne moom la ñu gënoon a fonk lépp mooy nit ki gore nit ki kenn mënu koo ger kenn mënu koo jënd kenn mënu koo xabal kenn mënu koo jàddloo fenn ndax dee ko gënal li ko euh, arab yi bi waxee almaniyatu wala daniya dee de mën nañ maa rey de waaye def lu suufee def lu ñaaw kenn mënu koo am ci man mais li ngay waxee rek ne mar du ma tax naan petit booba ngor googu bokk na ci valeurs yi fi nee woon moo téye woon société bi ba mu jekk ñaareel bi maandute ñu xamal lak ñàkk a dara musu koo jaral dara mësula koo jaral nit ñëw bu ko police sax gàcce la ko daan def bu bon yar bi dafa matoon xale bi day yaru ci kër gi dafay am ñu koy yar ci kër gi bu génnee ci mbedd mi am ñu koy yar bu demee ca l'école muy jànge am ñu koy yar loolu na mu mën a amee kër gi hiérarchie fi am hiérarchie bu dëgër boo xam ne gannaaw góor gi nga xam ne mooy yilif ñëpp bu fi jógee maanaam xale bu góor bi mag taaw bi mooy yilif ñi fi nekk lépp kenn sañ cee def lu dul noonu wala loo xam ne tàggu woo ko yaay ji ba ci xale yu jigéen yi kenn ku ci nekk am nga xaq yar ci la féete suuf bu ko defee famille bi jub xocc yow yaru impeccable beneen famille noonu bu ko defee quartier bi mel noonu quartier bi bu yaroo beneen quartier bi mu dendal noonu dëkk bi yëpp dal di yaru bu ko defee réew mi yëpp yaru xaleel sax bu nekkee ci lu dul noonu booba bu séenee mag xam na mag mi wala xamu ko mbokkam la wala mbokk bu ko séenee day nëbbu ndax li muy def ndax bu accès sañ na ko corriger loolu dañ ko mayante woon ñoom seen bopp léegi boo corriger doomu jàmbur ñëw bële police yàqu-yàqu yi ma ne si ko wax dafa bari te man am ma jot yàlla ni leen yàlla dimbali taxaw leen noo ngi leen asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala mooy li gën daroor nag hmm. bu fekkee ne a ah ah daroraat tubi waxal maxduraat hmm. nga xam ne da ngaa amul pexe bëgguloo ko génnal boobaa nga def ko loonu hmm. waaw waaw am na jëmm joo xam ne nee na moom dafa gént buñ géntee faatu dekkaat ci bàmmeel di di tudd yàlla mm-hmm. waaw mm-hmm. mu doon laaj ba xam léeg-léeg mu gis ay néew itam ci mm-hmm. bàmmeel yi léeg-léeg mu wax ak ñoom mu laaj ba xam itam loolu xol dafay am foo xam ne fa lay jublu bu fa jubloo waa ñooña lay dëkkal ñoom lay gis ñoom lay miinanteel fekkee ne nit ki dana di faral di tudd yàlla wala mu am ay xalaat ëllëg wala muy jëfandikoo loo xam ne njëf yëfi diine dëgg la bu ko duggee eh, ñu dee ñu lay gën a faral di gis gént dee it nag wolof yi nee ñu gudd fan la waaye nee ñu it dañu bàkkaar la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa ne woon ku bëgg gis néew buy dox ci kaw suuf na xool abu bakrin abu bakrin li tax ñu tuddee ko néew moo di dafa dañ ba set ci àdduna xolam dara ci àdduna nekku ci nu ñoo adamul waquf ma al wasaa'it nee ñu moo doonoon xaalam ndax bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne abu bakar gënee wu leen julli gi bari wala koor gu bari wala sarax su bari waaye dafa am secret bu nekk ci xolam secret boobu mooy yëg bi mu yëg yàlla ba leneen moo tax ñu tuddee woon ko néew gént dee dana tekki nit koo xam ne day dëddu ji adduna dana mujj dëddu ji àdduna dana ko tekki wala fi nag nee ñu bu fekkente ne nit ki dafa moom si bopp moo gént dee dana gudd fan bu fekkee dafa gént ji keneen dee ñu naan dafa reer ba ba reer ba ëpp ak dafa def nii daf nen waaw yooyu daañu ko di wax mhm. jigéen ñi la bu wala ñoom hmm. hmm. waaw la ñuy <laughs> jigéenu óorul ay ni la bu fa nekk. ak bu fay nekki ndax. ci nit ki daañu bind ci ay jëfam ay óorul ay waaye óorul ay ni yooyu itam. Hmm. du ñu wàññi dara jigéen ñi ci àdduna bu ñu demee àjjana ndax foofu moom amul fiir amul xëcco amul dara ndax nit ki ku góor ki mën na nekk juróom fukki junniy soxnaam ci benn jamono ci benn jamono ni nga xam ne mën na teewandoo ci jamono yu bari mu teewandoo benn yoon nekk Kaolack nekk Ndar nekk Louga nekk Dakar nekk Tëngéej nekk Thiès nekk Casamance nekk Mauritanie mën na koo nekkandoo ndax foofu dafa wuuteeg fii aalam la boo xam ne beneen aalam la bu bokkul ak aalam bii aalam bii ñu naan le monde de dimension dafa am ay dimension te foofa mënee su leen koo misaal daal moom li tax yu bari neen ñi duñ ko gëm dañ koy xiyaas ci adduna bii nuy dundee te dafa wuuteeg adduna bii ñuy dundee ba jéggi dayo ndax adduna bii nuy dundee matériel la loo mën a làmb daj ko wala nga xool gis ko wala nga foon ko mu xeeñ la wala nga mos ko mu saf la nga xam ne lii mu ngi fi benn aalam boobu nag aalamu rawxaaniye la boo xam ne boo déggee ñu naan ki gën a tuutle ci àjjana dana ci am lu toll ne adduna nit koo xam ne sab naawaay mën nga teewandoo fu nekk nekk màkk nekk fii nekk fu nekk te la ngay kenn ka fa nekk la mu fay yëg da koy yëg da nga koy euh, ca nekk nga fa nekk da koy yëg fii yëg ko fu nekk yëg ko nekk ba nam demee loolu moo tax boobaa wana sax naa maa fi sudurhum min xillin ixwanan suñu borom day nocci lépp loo xam ne lii jikko ju lay war a lor la ndax ku dem àjjana dootu ci lenn lu ko naqare dooto mën nga ne jigéen ju ju nekkoon ci adduna jóge fi faatu dem àjjana itam day mel ne amul wujj xam naa affaire wujj tax ñuy wax yooyu day du yëg sax ak amul wujjam day mel amul wujj am na nag xóoru lañ yu fa nekk ak yoo xam ne ñu ngi koy binde ji ci jëf jëfi jaam ñi te binde guñ ko jaam bu nekk ci sa jëf ak soxna yi nga xam ne dañoo nekkoon fii te texe dem àjjana fekk fa seen borom kër waaw man de doon naa ci laajaat beneen laaj boo xam ci xasaay yi itam ñoom xam naa boobu rek nga ko dem eh, sëñ bi nga ñaanal maanaam bu ma dee jàng xasaayit am loo xam ne koo xam ñëw na dagg ma ba ma jàmmanteeg nuyoonteeg moom war a tàmbalaat xasaayit ga maanaam diggante boobu lu mel ne saddaqa loolu asim laa fa mu am ci alxuraan noonu su may tàmbale war a wax auzu billahi min saan ci loolu moo doon laaj ci xasaa itam nu koy jëfandikoo ci diggante tontu nga sab laaj noonu rek la ah. kon nag waaw kon di sëñ bi mbooloo mi ah, ñu am ak waaw ah waaw waaw waaw waaw sayid naa bi karam ci way am na koo xam ne li suñu doon doon la laaj itam waaw kon nan la jéggal daf may dugalaat ci waxtaan waaw waaw nan la jéggal kon beneen yoon bu soobee yàlla sëñ bi am nañ ak cant te war nañ koo am te war naa sax ci ñun itam waaw bismillah waaw ma ne sang dang sang da nga cay jàpp kon day mel ni li ñu doon leerlu ak li ñu war a laaj lépp léegi xam nañ ko ci lii mënu jox nu dégg ko jàpp ko ci jëfandikoo kon jëf ji day am solo waaye nanu gën a yaru rek comme niñ ko waxee wan te jàpp ci lii te bégg ko te xam ne li indi lii mën naa indi leneen kon sëriñ bi sant nañ la gërëm nan la ñoo ngi ñaan ci barke sëriñ Tuubaa ak xasidaam yi taxawaay yàgg saw yaram wér ndax taalibe yi day yaa ngi def ñoom loo ñoom loo xam ne ni o na kon diir bi ci jaayir gàtt na waaye ci baatin bi gudd na kon sant nañ la gërëm la di ñaan liggéey bii ñu ngi fi liggéey Sëriñ Tuubaa boole ko ci liggéey yi mu gën a nangu barki Xaadimu Rasuul jërëjëf